fii nii day tàmbali di wax ci yi nga xam ne ci loo lële xalaat gi mu doon wax boobu ba léegi ana ci lan lañuy xalaat xam nga loolu am na lu bari yuñ ci gis hein fii nag da koo tënk fii mu ne wax xayru li gën maal abdu li nga xam ne jaam bi yakunu dina nekk daa fikar nekk boroom di ci xalaat fii ca loo lële mooy as-samaawaat muy asamaan yi wal ardu ak suuf yi waaw fil xabar comme ni nga xam ne noonu la ca la ci xabaar yi waaw mooy gisoon nañu ci alquran alladina yadkuruna allaha qiyaaman wa qu'udan wa ala junubihim ah. gaa yi nga xamante ne nii ñoom dañuy yadkuruna allah dañuy tudd boroom bi tabaraka wa taala qiyaaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruuna fi xalqi samaawaati wal ard ñu fa ñuy xalaat ci mbindum asamaan si ak suuf loolu la naan comme ni nga xam ne noonee la ñëwee fil xabar yi mooy ci xabaar bi nga xam ne ci alquran la ne waaw te tamit xadiis yañ doon yañ fi gisoon yu bari yoo yële am na tamit yoo xam ne loolu doon tudd ah, ñuy xalaat ci mbindum yàlla mi waaw ci xalaat ci yoo yële bam naan bu leen xalaat ci borom bi tabaaraka wa ndax du ngeen ko man mu ne wa mu ne wa ba'daha fikratuhu fi ni'ami li annaha taziidu xubbal mun'imi mu ne ginnaaw di xalaat ci mbindum yàlla mu kawe mi mbindum asamaan mbindum suuf mu ne wa ba'daha ginnaaw ga yi nga xam ne moo gën ci lu jaam bi di xalaat fikratuhu mooy xalaatam fi ni'ami ci xéewalu borom bi tabaaraka wa ta'aala li naa ndax di xalaat ci xéewalu borom bi taziidu day yokk xubbal mun'imi mooy day yokku jàmba sopp ki nga xam ne moo koy xéewale mu ne wal fikru fi thawaabihi lil mu'minin ghadan yazidu raghbatan lil mu ne wal fikru kantaa di xalaat fi thawaabihi ci yoolam ba moom borom bi tabaaraka wa bi mu dig ñi nga xam ne ñoo ko gëm di ko jaamu mu ne di xalaat ci yoolam boobale lil mu'miniin wa ngir way ngëm yàlla yi seen xalaat gañuy xalaat ci xéewalu seen borom pay yoole gam leen di yoole gadan ëllëg yaziidu day yokk raxbatan ak xemmeem lil muslimiin ngir woy wommatu yi da leen di yokk ak xemmeem ci li nga xam ne mooy gëneelu yàlla yi nga xam ne moom la leen dig ne leen lu mu metti metti rek wal aaqibatu lil muttaqiin ak yoo yële mujjanteelu moom way ngëm yàlla yee ko am tag yi nga xamante ne nii a'tadtu li ibaadi saalihiin maa laa aynun ra'at wala udhunun sami'at wala xatara ala qalbi basar bashar bashar comme ni ko yonent bi alayhi salaatu waxee ci xadiisu mawlaana abu hurayra radiyallahu taala anhu xadiisul qudsi mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na boroomam nee na waaw a'dadtu li ibaadi saalihiin mu ne prépareel naa man borom bi tabaaraka wa waajal naa li ibaadi ñeel sama jaam yi nga xamante ne ah as-salihun yi nga xamante ne nii ñooy ñu baax ñii lan la leen waajalal mu ne prépareel naa waajal naa man borom bi tabaaraka wa taala li ibaadi saalihiin ñeel sama jaam yi nga xam ne ñoo rafetal te sellal maa loo xamante ni laa aynun raat bët masu koo gis wala udunun sami'at nopp masu koo dégg wala xatara ala qalbi bashar te masula rot ci mbindee ci xolum mbindeef moo mu teg faqra'u in shi'tum fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun comme ni nga xamante ne nii noonee lu nekk ci suuratu sajda waaw xadis boobu nga xam ne ni ko al imaam euh, ash-shaykhaani soloo nañu ko ne noonu waa ñoom al imaamu ahmad ak waa euh, imaam at-tirmidhi radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum kon nag mu ngi noonu le di xalaat ci loo lële day tax mu gën a sopp ah raxbatan da koy yokk mooy raxbatan ak xemmeem lil muslimiin ngir way ngëm yàlla yi ak xemmeem ci lan mu ne fi taatin lahu ma ijtihaadi wa daaka xayru nafi lil ibaadi kon di xalaat ci yoolam ba nga xam ne moom la defal ngir way ngëm yàlla yi day yokku ñi nga xam ne ñoo wommatu ñii dóora wommatu jullit ñi waaw di tàndar di jëm yokk seenu xemmem fii taatin lahu ci jaamu gi nga xam ne moom lañ koy jaamu moom borom bi tabaaraka wa taala ma ijtihaadi ànd ak di yulli seen dayok coono mu ne wa zaakata loolee xayru naf'i mooy gën ji njariñu mooy gën ji njariñ lil ibaadi ngeer jaam ñi mu ne wal fikru fil iqaabi bil kuffaari fi naari yufdil abda listijaari mu ne wal fikru kantaan ak di xalaat fil iqaabi ci mbugal mi nga xam ne moom la borom bi tabaaraka wa taala digte di ko tëkkoobil ku faari ci yéeféer yi ko weddi finnaari ca safara la mu leen fa dig ca safara yu tàng yaak ndox yu tàng yaak maa un hamim ca aqaarib yaak ca ya nga xam ne ñooy jiit yaak ya nga xam ne ñooy lore ca biir safara loolu yufdil abd dina tax dina bëbb jaam bi yóbbu jaam bi lis di jaari dina tax jaam bi ah di jàjju ah ku dégg loolu xam ne borom bi fowul foluwut dina tax ah ku ma mooy ba deewe ci nii safara nga jëm yooyu kooku dina ko dugal safara xaalidan fiihaa yooyu muy dégg ah dina tax mu jàjju ci yu bon yi nga xam ne moom la ne woon ak mooy yàlla gi mu ne kama yazidu rahbatan wa mana min almaasi ni'ma dhaka nafa mu ne kamaa gis nga noo nee nga xamante ne moom la tëkku goo gële mbugal ga mu dig ca safara yéeféer yi loolu ni nga xam ne noonu lay jajje ñi nga xamante ne mooy jaam bi ba yam waroon a def mu arrêté ko mu ne kasaa naka noo kamaa kenn ni nga xam ne yaziidu day yokku rëbëtan mooy ak tiit wa man a waaye di mooy tandaku di arrêté minal maasi ci arrêté li nga xamante ni mooy bàkkaar yi nga xam ne moom la sóobu woon ci la ne ni'ma askay ni'ma aka baax zaaka nafa joojale njariñ nga xam ne mu ngi tukkee ci xalaat booy xalaat mbugal yi nga xam ne moom la borom bi digg ñi nga xam ne ñoo yéefee mu ne wal fikru fi sitri dunubi na huna yazidu listihyaa minhu zamana mu ne wal fikru kan daa di xalaat fii di xalaat ci lan sitri dunubina ci suturaal gi nga xam ne moom la ñu suturaal moom boroom bi tabaaraka wa taala ci mbaaxam dong suturaal ci suñu bàkkaar yi ñuy def nga xam ne bés bu ko wuññi woon wallahi fi ñu ñu teg ku nekk fañ la teg fa nga nekk nit ñi teg la fu kawe jàpp la yaa fi gën wala jàpp ne yaa bokk ci ñi gën a baax di la bu borom bi xaawi woon sa sutura bu buñ la rombatee dootuñ la nuyu ndax jéppi guñ lay jéppi waaye borom bi daal di suturaal jàpp bu ne mu suturaal ko suñu suñu ñaawteef yoo yële ah di xalaat nag ci ci ci ci mbalaanum kiiraay moo mële mu defal di ñu suturaal ci suñu bàkkaar yu yiis yi ñu nekkee ah yaziidu day yokku al istihyaa am kersa minhu zamana di am kersa ci borom bi mu lay gisati ci mooy yàlla loolu mooy am kersa wala di la ah fa mu bëgg nga ne fa yow mu ñëw du la fa xool du la fa gis waaw da am kersaay nekkati di def loo xamante ne neexul borom bi tabaaraka wa taala te lool booy xalaat suturaam gu mag gi nga xam ne moom la la muur loolu dalay yokk li nga xam ne mooy ak kersa mu ne kama yaziduna rajaa alxayri ma'unatan minhu bi xayri dayri mu ne kama kem ni nga xamante ne ni yaziduna daf ñuy yokk moom xalaat rajaa alxayri di xalaat ci sutura gu rëy goo gële ñuy am yaakaar yiiw di am yaakaaru yiiw borom bi de ma'unatan waaye di am yaakaar ak ndimbalam minhu gu tukkee ci moom bi ghayri dayri ci loo xam ne du ànd ak benn lor newal tuko séril fikrata fil xalaa'iqi ba'da ta'allumika la fil xaaliqi kon mu newal tuksiri na nga baril al fikrata di xalaat fil xalaa'iqi ci mbindeefu borom bi tabaaraka wa ta'ala waaw del xalaat ci sa mbindeefu borom loolu gisoon nañ ci yaataloon nañ ko ci hadis bi nga xam ne moom lañ fi yàgg tudd ah que ne yonent bi alayhi salaatu bi mu leen ne bu leen xalaat xalaat leen ci mbindeefu borom bi waaye bu leen xalaat ci borom bi tabaaraka wa taala ndax du ngeen ko mën ak natt du ngeen ko man voilà kon di xalaat ci li nga xamante ne mooy mbindee fii moom la doon wax te gisoon nañ nañu alladhiina yatafakkaruuna wa yatafakkaruuna fi xalqi samaawaati wal ard kon di xalaat ci mbindum asamaan week suuf yi ak yi nga xamante ne mooy mbindum borom bi tabaaraka wa taala ak yi doon wax ah ci wàllu na wa fi samaa'i rizqukum wa ma tu'adun ak wa fi anfusikum afala tubsirun ci seen mbir yooyu yëpp di ci xalaat di xalaat yii nii mu ne kon deel xalaat deel baril ay xalaat fii fil ay ci mbindeefu boroom bi ba'da ta'allumika ginnaaw bi nga xam ne ci nga xam yi nga xam ne moom nga war a xam ci sa wàllu diine comme lam la ko waxee woon ca ca introduction ba ca njàlbéen ba ba mu lay wax yi nga xamante ni xam-xam yi nga xam ne foofu ngay tàmbalee booy jàng jàng ay fiqh yooyu jàng yi nga xamante ne nii ñoom ñooy yi nga war a yi nga xam ne moom la la sa borom gàll nga xam leen nan nga koy defe fexe di ko sellal